mu andi diina gi lamu leen bàyyee topp leen ko ñaata yonent ñoo dee te seen nit yoon joxuñu perdeluñu dañoo toppal li seen yonent yi bàyyi woon yàlla mi ngi koy tudd fii yàlla keroog na Hamzatu dañ koo rey anakan moo ko rey mooy mooy mooy Wahshiyu moo ko rey xotti biir ba génnee res ba jox ko Hind mu yey ko buusu ko buusu ko ko yonent daal ñu daal dagg nopp yi bakkani ba yonent bi gisee nii la ñu def Hamza tudde hmm? baay taxam moom ak baayam ñoo bokk benn baay te seen ñaari yaay ñoo bokk ndeeg baay xoolal arab ni muy see Hamzatu baayam mu ndaw la ngir moom ak baayam ñoo bokk benn baay waaye ci wàllu néegu ndey seen ñaari ndey ñoo bokk ndeeg baay ay mag ak rakk lañu seeta mbiru yàlla ba mu gisee Hamzatu ñu ngi ko dogate mu ne ko yow yàlla seetal ay xeet yuy def lii ci seen baay tax baay taxab yonent yàlla na ko samay mbir yoroo ci dara toppal yàlla rek nga topp ndigali li may def kenn du ma ko jàngal lay salaka del di la ñeel minal amri ci mbir mi wa ah, shay'un dara de ayo ah, tuuba alim yàlla mun naa nangu seen tuub wallahi te ki ko reyoon mujj naa tuub ba ci lislaam la dee ki gënoon a bon moo ko njëkk moo ko reyoon it ndax dafa doon bàkku ne ba ma nekkee yéeféer ki gënoon a baax ci julli ni maa ko rey di Hamzatu waaye ba ma nekkee ba ma nekkee yéeféer waaye ba ma nekkee jullit ki gën a bon ci yéeféer maa ko rey mooy Musaylamatul Kazzab ki doon woote ne moom tam yonent la dégg ngeen ko ah, aw yu azima wala mu mbugal leen a bàyyi leen fa innoom naka ñoom zalimu ne waaye tooñ lañu walilaa aji nekk la ñeel yàlla maa fi li ci asamaan juróom-ñaar wa maa fi al ak li dana jéggal li man shaa ko ko soob ah wayu azib ci maandoom wayu azib dana mbugal dana jéggal ko ko soob ci ngeneelam wayu azib dana mbugal man shaa ko ko soob ci maandoom wallaa yàlla rafuun jéggalaa kon la mbokk yi riba mi ngi noonu de riba araam na de riba baaxul nee nañu riba bi gën a tuuti bàkkaat ah riba bi gën a tuuti bàkkaat mi ngi mel ni nit dem ànd ak yaayam ci lal di sëy nit ku séegi yaayam kooku kan la ci biir nit ñi ci mbon ci tilim ci salte ci yées te riba bunt bi ci gën a tuuti ci bunt yi bàkkaar tam mi ngi toll ak nit yéeg ci lal ànd ak yaayam sëy te leble dërëm fayeeku ñaar dërëm riba la leble benn saaku dugub fayeeku benn saaku dugub ak genn wàll riba la jaxase yu munta ànd riba la di dagg ay bant kànja daal di ko dëbb di ko jaay ne sungu fi la riba jël xobi bentenki dëbb ko di ko jaay nit ñi ne laalu nguy la riba la jël gerte tigale ga sotti ci diw tiir jaxase ko ne tigale ga piir ngi nii gisoo ni mu xonqe riba buñ fi toppoon riba duñ fu jóge moo tax gisoo crise mondial bi am ci àddina bi banque yaa ngi daanu rek riba fan la ñuy lebee ji mooy FMI ñu jàng xam ngeen FMI Fonds monétaire international riba ci lañuy ci la ñuy leble suñu yi di ko jël di dellu gannaaw rek duñu avancer mook bu ñu lebee nangami million ne nangam la ñuy def ci saa si mu daal di seey riba baaxul de nañ bàyyi riba moo tax yàlla ne yaayu lazina amanu yéen ñu gëm yàlla laa taakulu bu leen lekk riba at afan mooy ay ful mu daa afala yu ñu ful riba yemul foofu de yaa ngi war a xëy huit heures pile wàcc midi yow nga xëy si ay dix heures te buñ lay fay lañ lay fay journée complète lekk nga alal gu araam te nit ñi dañ koy def ci bureau yi di ko def ci école yi yaa ngi waroon a wàcc midi pile onze heures nga wàcc lekk nga riba une heure de temps dégg nañ kàddu gi riba mi ngi noonu walla wattaqullaa na ngeen ragal yàlla laal lakum kon la yéen tufli na ngeen mucc wattaqul naara na ngeen moytu safara allati safara sa nga xam ne uidat xarooyeef na ko waajaleef na ko lil kaafiriin yéen yéeféri waati wallaa na ngeen topp yàlla wa rasuula ngeen topp sayyidina Muhammad la la'allakum kon bu boobaa yéen tu xam na def na leen yërëm wa u na ngeen gaawantu ilaa maxfiratin jëm ci njëggal min rabbikum bu bawoo seen boroom wa jannatin aljana mi ngi leen di xaar aljana goo xam ne arduha yaatu waayam asamawaatu mooy asamaani juróom-ñaar wal ardi ak suuf si uidat xar xar weef na ko lil muttaqin way ragal yàlla ah, yàlla nee na allazina yunfiquna ña nga xam ne buñu amee alal ah, duñ ko nëbbu duñ ci ngistal waaye ku ci am ordonnance ñu jëndal la ku ci am ngénte ñu ngéntel la ku ci am ceet ñu ceetale la ku ci am dëj ñu dëjle la yàlla ne ñoom ñoo julli di dëgg-dëgg alladina ñoo xam ne yunfiquna dañuy jëriñe fi sarai bu ñu nekkee ci dal bu ñu nekkee ci tal bu ñu amee dal ak tal du tee ñuy joxe wa dara bu ñu nekkee ci daladi bu ñu nekkee ci taladi bu ñu nekkee ci jamonoy xat-xat du tee ñoom dañuy joxe wal kaazimina dañuy wonn alxaysa mer lu ñu mer mer dañuy won seen xunju wala afina dañuy jéggale anin naasi walis doomi aadama yi wallahu yàlla day dana bëgg dana bale yàlla dana dana dana xéewal almusiñee def lu rafet ndeysaan benn nitu yàlla xam ngeen ko danaa ko doon nettali fi saa su nekk dafa doon jàpp mu ne jaamam bu jigéen na ko soppi na ko sotti ndox mu jàpp yàlla dogal bidoŋ ba daal di ko rëcc daanu ci kaw kilifa gi nee nañ mu daal ko gaañ kilifa ba yëkkati boppam xool ko mu ne ko wal kaasiminal xaysa yàlla dena nee na ñuy won seen mer mu ne kasamtu raysi won naa sama ner mu ne ko yàlla neen wal afina anin naasi ñuy jéggal doomi aadama yi mu ne ko afawtu anka jéggal naa la ndaw si ne ko wallaahi yuhibbul muhsiniina yàlla day bëgg na ñuy def ñu rafet mu ne ko demal goreel naa la xam nga lii xéewal la wallazina ña nga xam ne iza faalu bu ñu defee faahishatan lu ñaaw aw zalam wala ñu tooñ anfusum seen bopp zakarullah ñu fàttaleku yàlla tuub wastaghfiru ñu daal di sàkkoo jéggalu li zunubum seen bàkkaar yi ah, boo defee bon da nga da ko da nga ko juum wala da ko tey tuubal nga teg ci lu baax wa man yaxfiru zunuba kenn mënta jéggale illa allah budul yàlla ñooñu day walam yu siru te nekkuñ di siisu walam yu siru nekkuñu waaw di di lang alaama faalu ca la ñu defoon waxum te ñoom yàlla mun a xam nañ ne li yàlla mooy lu dëgg ka ñooñu di tuub day jazaa'um seen pay mafeetu mooy njéggal min rabbim bu boo seen boroom wa jannaatun ay aljana tajri yoo xam ne dana daw min taxtea coronam al anhaaru ay déeg xaalidina ñuy way béel fii aa ci aljana wan ni ama ak a xéew ajul amilina jëfu way xat xalat wey na min qablikum jëkkat ngeen ñëw sunanun ay sunna ay yoon ay xàll jaaroon na fi fasiru dox leen fil ardi ci suuf si fanzuru ngeen xool kayfa kaana naka la nekkee aqibatu mukazzibina mujj waay fenkat yàlla musal ya haza alquran gi day bayaanan ak leer la ak xàll la ak ommoti waay la ak tegtalu waay la li naas doomi aadama wa hudan njubla wa maxfiratu njéggala lil muttaqina ñeel waay ragal yàlla yi wala tahinu bu leen doyadi wala tahzanu bu leen naqarlu wa antumul aalaw na yéene waay sut seetlu ngeen aaya bi ca Musa yàlla daf ko ne al aala innaka antal aala ah, ci Musa kenn la yemoon ah yow day yàlla dina la may mbaaxam ba nga sut waaye ummatu muhammad yàlla defa na antumul aalaw na yéenay waay sut daf ko def jamu in kuntum dem nekk ngeen mu one waay gëm in yamsaskum bu leen laalee xarxun ay gaañu gaañu yéen julli di faqat masa laaloon na alqawma yéeféer ya ñooñ ya xarxun ay gaañu gaañu mislahu li leen dal keroog bésu uhud ah am ñu dee ci yéen fàttaliku leen badar yéen a gañe woon koy tey buñ leen gañee kon lii àll wala bu ëllëgee da nga ni teel a dégg ndigal wa tilkal ayyaamu fan yaa ngoog nu daawil ha dañ koy windeel bay na naa si diggante nit ñi tey yow ëllëg sa moroom addina noonu la hmm? tey yow ëllëg sa moroom wala alamallah yàlla xam na waaye dana feeñal ba ñëpp xam allazina ña nga xam ne amunu gëm nañu waaye taxis yàlla dina jàpp minoom ci ñoom shuhada ay ay wallahi yàlla laa yuhibbu yàlla du bëgg mukk du baaxe mukk azalim waaye tooñkat yi wa yumahhisa yàlla dana xent yàlla dana nal alladina amanu ñu gëm yàlla wa yamhaq yàlla dina nërmal dana dana dana raatal alkaafina yéeféer yi eh, yéen da foog ne da dugg aljana rek te li laaloon gaañe laalu leen déedéet maam yi sonnoon nañu de ah baay yi sonnoon nañu de maamaat maam yi sonnoon nañu ah. dégg naa ci ay ci ay leeral ñu ne maam alaaji Abdoulaye Niass yal na yàlla taas ci barkeem nee nañu téeméeri yoon firi na ko alquran kon kii dundam bi yëpp def ko de di firi alquran nee nañ ba mu tukkee di aj Makka ba mu yegge ba Égypte mooy keer kenn ku nekk di nga xam ne foofu lañu bàkkee xam-xam kenn ku nekk di bàkku jàng ci xam-xam ñi nee na man nangam laa jàng man nangam laa jàng nangam laa wut ba ñu paree moom tam mu yëkkati loxo moom maam El Hadj Abdoulaye Niass benn bu ñuul ci biir ñu xonk mu ne wa ana ay leen indi yadi tuula fi tafsir al-Qur'an mu ne man maa ngi yore loxo bu gudd ci firi téere yàlla gi afala raay bi téenee nag al-Qur'an munoo ko fiiri bulu nga mun naxwu mun mantiq danga nga mun arut sax mun bayaan badi maani ah al-Qur'an boo ko bëggee firi dëgg-dëgg kon da nga xam science naturelle science physique chimie algèbre trigonométrie foog nga am psychologie sociologie morphologie bu loolu li ngay wax da nga wax loo xam ne bu ëllëgee da nga denda ku ko xam gàcce la lay jural ndax day fekk li nga waxoon xamoo loo wax loo li nga waxoon xamoo ko moo tax mbir maa ngi noonu la yàlla nee na mag ñi sonnoon nañ de am xasibtum ndax dangeen ngeen foog an tadxulul jannata ngeen dugg aljana daagu rek dugg aljana wala maa ya'lamillahu te yàlla feeñalul moom xam na ba ngeen xam alladina jaahalu ñu jihaad minkum ci yéen wa ya'lamu sabirina ah waaye mu ñi xam na leen waaye mu feeñal leen ba ñëpp xam leen wala kat ci dëgg-dëgg kuntum nekkoon ngeen tamman na na doon mébét al mawta dee min lu jëkkat an talquhu ngeen di dajeg moom badar ba mu jeexee ngeen gis xéewali da ngeen bëggoon a bokk ci waa badar ci waa badar kon tey uhud a ngi nii faqad ra'aytumu gis ngeen ko wa antum te yéen tanzuna ngeen di xool mbir mi bañ ne Muhammad dee na nag ba gaañi daw yàlla wàcce aaya bi ne Muhammad yonent rek la woon moomul diina gi wa ma Muhammadun déet Muhammad illaa rasulun bu aw yonent dong la xal xalal wéy na min qabli jëkkal muy dikk rusul ay yonent afa in maata moo bu dee aw xutila wala ñu rey aw xutila wala reyeef ko in xalabtum ngeen woññar bi ko ala aqaabikum seen njeexu déedéet fa man yanqalib képp ko woññar bi ko daw ala aqibahi ci ay tëstanam fa lañu dura laa du lor yàlla shay'an ci dara wa sa yajilla yàlla xel ci naa fay ashakina waay waay waay sant yi ñu taxaw nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam bañ a daw kon gis nga aaya bi dégg ngeen ko ko ñi naan yonent bi poson moo ko rey poson reyu ko yàlla def ne afa in maata aw qutila njëkkewul qutila de maata la wax kon dégg ngeen maana bi kon yonent bi li ñu naan poson yi Xaybar moo ko téye ca la dee wax bu wax bu yàqu la bu doon loolu aw dafay ne afa in qutila aw maata waaye dafay ne afa in maata sallallahu alayhi wasallam yàlla moo ko dikkee rek mu dem wa maa kaana jaaduwul li nafsin ci benn bakkan ante muuta muy dee illaa bi izin laa bulul coobere yàlla dikke de kenn du rey yàlla rek mooy rey sabab lu mu rey yàlla mooy ki rey am na ku jaar ci dara dee am keneen ku ci jaar fukki yonte deewul kitaaban mbind la mu ajjalan bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu yaxal bu ñu digal wa man yurid képp ku bëgg sawaaba dunya yoolu addina nuuti danañ ko dikkee min haa ca loolale waaye wa man yurid sawaabal aaxir ku boo xam ne bëgg yoolu allaaxir dong la bëgg nuuti danañ ko jox min haa ca moom ku tànn addina yaa ngoog addinaa ngoog ku tànn allaaxir yàlla jox la ay teraanga wasan naj si xel si nañoo fay ashaakini waaye sant yàlla yi yàlla nee na ah am na ñu fi jaaroon seen yonante deewoon nañ waaye taxul ñu dooye di daw ko defloo waka xaatala xaatala dem na di xeex ma ahu ànd moom ribbi yu na ay ndongoom kasirin yu bëri bëri waaye beseen waay dee fa maa waxanu ñoom day taxu ñu doy di lima asaabu ngir li leen jël fi ci yoonu yàlla xaatala rey am na kooka ayin bëri la min nabin aw yonant xaatala demoon di reyante ma aw ànd moom ribbi yu na ay ndongo kasirin yu bëri ay àndandoo ay waay gëm yàlla ay góor yàlla fa maa waxan waaye doy diwuñu li ma asaabam ngir leen jot fi sabilillah ci yoon yàlla wa ma da'ufu lottuñu wa mastakaano mokk mokk wallahi yàlla day yuhibbu dana yool yàlla ku bëgg laa saabina muñi wa maa nekkuloon qawlum seen kàddu illaa ndara an qaalu dañu ne rabbana ayo suñ boroom ixfir lanaa nag ñu jéggal sunu banaa suñuy bàkkaar wa israafanaa ak suñuy rëcc rëcc fi amrinaa suñuy mbir wa sabbin ma nga saxal aqdaamanaa suñuy ndëggu wanzuna nga dimbale ñu alal qawmil kaafirina ci waay weddi nit ñay waay weddi fa mu la yàlla dikkee leen sawaaba dunya yoolu addina wa husna sawaaba ak rafetug yoolu allaaxira wallahi yàlla la yuhibbu dana baaxe dana jàmmal dana dolli teraanga te dana wéy di bëgg almuhsina ñay def lu rafet rek yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla intuti u bu ngeen toppee alladina kafaru ñu weddi yàlla yaruddukum nañ leen delloo ala aqabikum seen njeexu de bu ngeen toppee ci nit dañ leen di delloo ci gannaaw fataan xali bu ngeen waññar bi ko xaasina di way perte bal li fi nekk allahu yàlla mawlaakum mooy seen kilifa yem leen ci moom om yàlla naa naasina mooy ngeen ci dimbalaakooni sa nul xel si na ñoo sànni xel si na ñoo ne yalax fii qulubi ladina kafaru ci xoli ñi weddi yàlla ruba tiitaanga bi maag asoo ko ngir la ñu bokkaale billaa ci yàlla ñi nga xam ne dañuy bokkaale yàlla foo leen fekk ay tàppet lañu ngir lañu sukkandiku ay mbir la lam yunazilullahu bi yàlla wàccewu ci sultaan ak benn lay wa maawam seen tàppwaay annaaru mooy safara wa bi'sa aka bon maswa saxuwaayu azalimin tooñkat yooyu la wala kat ci dëgg-dëgg sadarakumullah yàlla day dëggal ne leen waadaw digam ba istahsuna ba ngeen ba ngeen di ba ngeen di faagaagal gaaña ba ngeen di cor gaaña ba ngeen di góob gaaña ba ngeen di yett gaaña bi ni ci yàlla bisu xay bisu uhud hatta iza fashiltum ba ngeen demee ba yoon jox ba ngeen demee ba échec fat wa tanaza'tum ngeen xaccoo fil amri ci mbir wa asaytum ngeen mooy min ba'di ma araakum beleen yàlla wone ma tuhibbuna la ngeen bëggoon minkum ci yéen beleen yàlla wone la ngeen bëggoon ngeen bàyyi Muhammad def li leen neex moo taxit li leen dal dal leen minkum am na ci yéen man yurit koo xam ne dana mu bëgg rek a dunya waaye wa minkum am na ci yéen man yurit koo xam ne dana mu bëgg rek al-akhirah al-akhirah summa sarafakum topp anhum walis leen li yabtilakum ngir mu li yabtaliyakum ngi mu nattu leen wala qad afa ankum yàlla jéggal na leen yéen ñi dawoon tamit <laughs> yàlla jéggal na leen yàlla moo baax wallahi yàlla zul fadl zul fadl borom gëneel la alal moom nañ ci waay gëm ñi is fàttalekul tus iduna ba ngeen di yëg ci doj yi yéen ngi daw ay xël wala talwuna amul kenn koo xam ne moom pat na sax taxaw tuuti amul kenn kenn koo xam ne diib wala talwuna du ngeen diibal du ngeen gestu du ngeen génn deeku ala ahadin ci kenn wa rasulu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yad'ukum mi ngi leen den woo fi uxraakum jëm ci loo xam ne daf leen di jëriñ seen àllaxira fa asaabakum waaye comme déggu leen daal leen dikkee yoo leen ramman ak xunj bi ramman ci xunj lu tax yàlla def li ngeen gañe Badar ñëw perte Uhud li Allah tahzanu ngi ngeen ñàkk di tiisu ala ma faatakum li leen faat wala du caagal ma asaabakum li leen jot wallaahi yàlla day ni muy defee noonu la xabirun aji deñ kumpa bi ma taamalu li ngeen di jëf summa topp anzala la yàlla wàccee aleykum ci yéen min ba'dil ghammi gannaaw xunjuga amatan ak dal nu asan ba ngeen di gémmantu soldaar bu demee bay gémmantu xam nga terrain ba safatul de ah soldaar bu demee bay gémmantu xam nga ne champ de bataille ba safatul yàlla na mujj ngeen yàlla wàcce ay xéewal gannaaw naqar ga ba ngeen di gémmantu de summa topp anzala yàlla wàcce aleykum ci yéen min ba'dil ghammi gannaaw xunjuga amatan ak kóolute nu'aasan dem be ngeen di gémmantu yaxsha di taab bi taa'ifatan aw kuréel minkum ci yéen wa taa'ifatan am na beneen kuréel a ahmadum e, e, yittal na leen anfusum seen bopp yazuna ni ñu ngay foog billaay ci yàlla xayral xaq bu dul dëgg zannal jaahiliyata e, jortu waay réer yi yaqulu ñu ngay naan xal lanaa min amri min shay'in ndax dara ñeel nañu fi xal ndax lanaa ñeel nañu min amri min al amri ci mbir mi min shay'in ci dara buñ fi dee itam lan la ñuy am xul neel innal ama naka mbir mi kullahu lépp lillaay carab yàlla la yux fu na ñu ngay nëbb fi anfusim seen bakkan ya maa laa yubdu na loo xam duñ ko feeñal laka ñeel la yaqulu na ñu ngay naan law cey kaana bu nekkoon la naa di ñeel minal am ci mbir shay'un dara maa xutil naa kon deefu ñu rey xaaxu naa fii xul ne law kuntum bu ngeen nekkoon fil burujikum seen kër la baraza kon dana génn allazina ña nga xam ne kutiba dogaleef na alim ca ñoom alqatlu dee ilaa madaajim jëm yàlla fu mu ne doomi aadama fa lay dee wallahi fa lay dee rek de bu fekkoon sa biir néeg la da ngay dee rek de wallaahu yàlla waaye wala yabtali lii yëpp ngir mun nattu maa fi sudurikum li seen dënn ci ay xalaat rek wala yu yàlla dina laabal yàlla dina xent yàlla dina segg ah yàlla dina nal maa fi qulubikum leen sol seen biir xol ba mu ba mu génn wallaahi yàlla alimul aji xam la bizaati suduri la nekk ci dënn doomi aadama yi inna lazina ña nga xam ne tawalla dañu ne woqeet minkum ci yéen yow ma kero ba nga xam ne iltaqaa dajana aljamaani ñaari mbooloo ya ah ña dawoon innama déet istazalahum di leen nërb di leen tarxisloo innama déet istazalahum di leen barastikuloo lu dul asheytaanu sheytaane bi ba addi ci lenn maakasabu la ñu fàggu woon waaye yéen ñi dawoon ak yéen yàlla jéggal na wala xat ci dëgg-dëgg afalla yàlla jéggale na an ko an walis leen laa naka yàlla day rafuun jéggalaa la xalimun yàlla aju lewet la yaa ayu allazina amanu yéen ñu gëm yàlla laa takunu bu leen nekk bu leen mel kallazina kafaru naka ñi weddi wa qaalu ñuy wax li ixwaanim seen mbokk ya dara bu ndem sadd nañ bu ñuy tukki fil ardi ci suuf si aw kaanu wala ñu nekk xuusan di waaye jihaad ñu ngeen naan bu ngeen demul woon day ba des fii da ngeen am jàmm waaye li leen yóbbu moo leen yàq law kaanu cey bu ñu nekkoon ind naa fi ñun maamaatu kon du ñu faatu ah dem guerre du rey kenn ñàkk dem guerre du ñàkk rey kenn wa maa qutilu ñi naan buñ fi desoon kon maa maatu du ñu dee wa maa qutilu deefu leen rey li lépp li yajalallah ngir yàlla mu jël zalika lul xasra muy aw tiis fi qulubum seen xol rek wallah yàlla yuhyi yàlla dina dundal man yàlla mooy dundal ki ko ñi fi des yàlla leen dundal wa yumiitu ñu dem yàlla mooy ki leen di rey wallahu yàlla lay basirun njàccaar la bi ma taalu ci li ngeen di jëf wala in qutiltum ndéem reyef na leen fi sabilillah ci yoonu yàlla aw muttum wala ngeen dee ci yoonu yàlla la maghfiratun fàttaleku leen njéggal minallahi gu bawoo ci yàlla aa wa rahmatun ak yërmandeem gi mu leen dencal xayrul moo sut fopp mi maataj yeeg moo ne la ñuy dajale ah fisi bi soretu bu ma ci yeggee ngeen gindi ma hmm? gis naa ko waaye dama bëgg seen xel yi si siwaat rek wala in muttum bu ngeen deeyee aw qutiltum wala reyeef leen Ah, la tux sabana dees na leen pëng ilallah jëm ci yàlla amul kenn kuy tardé ci yàlla lañ jëm ah, aaya baa ngoog yonent bi sallallahu alayhi wasallam kii moo nooyoon ndeysaan mos na ñëw yéeg yéeg ci benn mbaamam am benn waaye borom biir bu rëy la mu ne Muhammad dooma yóbbaale mu ne ko yéegal waa ji ngolli ne dafa yéeg ci kaw mbaam bi eh, mu bëgg a mu téye ci ba baatu mbubb yonent mu ànd moom daal lu bépp ci suuf xam nga lii diis na yonent yi jógaat faxasu daal di yéeg ne ko irkab yéegal waa ji yëkkatiwaat tànkam ni biir bi biir bi peese ko mu bugg a daanu mu teewaat ci yonent ñu ànd daanu ñetteel bi yoon yonent ne ko yéegal mu ne ko demal yow ku la topp du ci moom yow li la yàlla defal ci jikko gu nooy ak li yàlla defal di benn am benn waay bu ñu tuddee di suur di suur daal ayin di suur bun xaaris mu ñëw fekk yonent waa ngi tëdd ci benn ron garab mu bocci jaaseem ne ko hee yow mii naan yàlla yàlla kan moo dox sama digganteeg tey tey ma dog sa baat daal di ko yóbbu kenn dootu dégg sa coono bi ngay sonnal nit ñi ne ko kan moo dox sama diggante yonent bi ndeysaan ni mu ànd xel gu dal ak ni mu gëmee yàlla mu ne ko ki bind bind ma àndi la ba nga tiim ma nga yëkkate sa jaasi ji kooku moo dox sama digganteeg yow ni mu déggee baat ba rek mu pat pati ba jaasi ba daana yonent bi jël ko ne ko yow nakal moo sama diggante yow mu ne ko xanaa ma rek sallallahu alayhi wa sallam lii moo doon jikkoom moo te yàlla nee na fa ma rahmatin ngir ga yërmaande min allah gu bowoo ca yàlla linta nga nooyee lahum ñeel leen walaw kunta cey boo nekkoon fazan di koo xam ne da ngay di aji xottantal foo nekk yaa ngi xiiru yaa ngi njatamal yaa ngi xëccoo yaa ngi dumante yaa ngi poñante kon ñëpp dem bàyyi la ghalizal boo nekkoon di ku wow xol ah, boo nekkoon di ku wow xol doo jéggale doo bale boo jekkoo doo jéllale waaye boo jekkoo da ngay da ngay jekkale kon lan faddu ñoom ñëpp ñu ne wëlan dem min xawlika eh, sa kéwngal ñu dem bàyyi la fa afu na nga jéggale yoo yonent bi anhum walis leen wastaxfirlahum na nga leen jéggal waaye na wa shaawirhum na nga diisoog ñoom fil amri ci mbir fa shaari wa shaari na nga di diisoo ak ñoom comme yonent bi a mot yàlla na nga diisoo kon nañ di diisoo fil amri ci mbir waaye na fa isa azamte boo demee ba dogu mbirab yàlla mooy teew fa tawakkal na nga wéeru alalaa ci inna allah naka yàlla day yuhibbu ko bëgg la te day wéy di bëgg ah, dana yool te day wéy di yool al mutawakkilin waaye wéeru ci moom in yansurkumullah bu leen yàlla dimbalee jeex na ku yàlla xasa dimbale fala xaaliba déet aji not lakum di leen waaye wa in yaxzulkum bu leen yàlla nërmalee na mucc yeen gàcce ak yàqule faman zalladhi anakan yansurkum moo leen di dimbale min baadi gannaaw loole le wa alallah ci yàlla kenn fal yatawakkal ne wéeru foofu almutawakkil waaye wéeru yi ah lu ñëpp bokk nag buñ koy séddoo na ñëpp teew waaye yéen a ko bokk ngay booru di jël déedéet loolu daganul yonte yàlla Muhammad musta jël lu ko lu ko lewul wa maakaana yellul jaaduwul li nabiin ci yonante bi an yaxul la ba muy bi raasaatu bi xaasaatu wa man yaxlul képp kuy xaasaatu alalu doomi aadama yi yaati dina dikkee bi maa xalla la mu xaasaatu yowmal qiyaamati ku sàccoon ganaar da nga ñëw yowmal qiyaamati yaa ganaar ya massa bokk ki sàcc béy béy ni wax nga ñëw yowmal qiyaamati béy baa ngi meem sa kaw xawma foo jëm keroog su ma toppatu wafa daal di kullu nafsin bakkan bu nekk maa kasabal la mu fàggu oom te ñoom laay soo mu defu tooñ afa man taba moo ndax ku topp ridwanallahi nga wut ngërmaande yàlla kaman kooku ndax mun na topp tolloog garaat euh, man ko xam ne ba a na bi xale bin ànd bi zaxatin ànd ak say ànd ak euh, ànd ak sàññ min allah ci yàlla wa ma wa tapp waayam jahannam mooy safara wa bi isaaka ñaaw almasiru ci mujj waayam xum ñoom day darajaatun ay daraja la indallahi fa yàlla euh, wallahi yàlla basirun aji gis la aji yëg la njàccaala bi maayi amul la ñuy jëf laqad ci dëgg-dëgg man na laaw yàlla wàccee na xéewal waaw ah, yàlla wàccee na teraanga yàlla aj andi na donkaan si gi alal mu'minina ci waaye gëm ñi is ba nga xamee ne ba asa yebal na fiim ca ñoom rasulun aw yonant min anfusihim bu bokk ca ñoom yatlu goox ne dana jàng dana leeral alim ca ñoom ayati ay aayaam wa yuzakkihim mu setal leen sellal leen wa yuallimuhum mu jàng leen alkitaaba téere ga wal hikmata mu jàng leen sunnaam wa in ci donte nekkoon nañ min qablu jëkkat Muhammad di ñëw la fii dalaal ñu ngi nekkoon ci cànkute mu biinu gu biir awla awla ma asaabakum he eh, yéen bu leen laalee musibatu musiba a ah, ngeen di nguurumtu xat ci dëgg-dëgg asabtum jotaloon ngeen mislay ha ñaaram eh, ca ngeen njëkkoon yéen kera badal da ngeen rey juróom fukk juróom-ñaar fukk te juróom fukk bi yoon nag ñoom jàppuñ leen ba dañoo rey ci yéen rek a ah, yéen na ngeen fàttaleku waay xultum ngeen naan anna haza lii fan la bawoo ci ñun xul neel huwa loolu leen min indi andi fan fusukum seen wàll la bawoo ni yonent bi waxee woon bu ngeen bàyyee woon noonu du leen jot inna laa naka yàlla de qadirun aji dogalaa koon la aji mën la ci yeel ala ku seen ci boole mbir ah? ma asaabakum eh, déet la leen jot yow ma yow ma kër ba nga xam ne iltaqa dajana aljamaani la leen jot kër bés boobu du leneen de lu dul fa bi isnillahi coobe rek yàlla la wala yàlla ma ne way xam almu'minina di xamal almu'min waaye gëm ñi ne lee ku topp ndigal sa jaan wàcc waaye ku topp ndigal sa jaan yéeg wala yaalama yàlla xam ne dana feeñal ba mu xam alladina ñi nga xam ne naafaqu ña nekkoon naafeq danañ xam lañ defoon ak lañ baax na bon na waqiila waxeef lawum ñeel leen taalaw dikk leen xaatilu ngeen xeex fi sabilillah ci yoon yàlla aw it fa wala ngeen def ay défense ngeen jëñ xaalu ñu ne law naalam cey bu ñu xamoon xitaalan ak xeex na tabaanaakum kon ñu topp leen yàlla nee na hum ñooñale lil kufri eh, ak weddi yawmazin bés boobu aqrabu lañ gën a jegeñ minhum ci ñoom bil li iman ci ngëm weddi yàlla lañ gënoon na jegeñ ci ngëm yàlla na ñu ngi wax bi afaam seen gémmiñ ya seen làmmiñ ya maa laysa fi qulubihim la nekku seen xol ya wala yàlla aalamu xam-xamam daw raw bi maa yaksubuna ca lañ doon faggu allazina ña nga xam ne qaalu ñu ngay naan li ixwaanim seen mbokk ya waqa u ñoom jekki nañu demuñu ñuy ñuy jekkiloo ñeneen defuñu ñu ngi ñàkk defuloo ñeneen mu ngi naan law ata u naa cey bu ñu toppoon maa xutilu defu leen rey xul neel fadra u na ngeen na ngeen dandal an anfusukum wali seen bopp almawta dee in kuntum dem nekk ngeen saadiq ni di waay dëggal wala tahsabanna bul foog muk allazina ña nga xam ne qutilu reyeef na leen fi sabilillah ci yoonu yàlla am waatan waaye dee lañu bal li fi nekk ahyaun waaye dund lañu na dees na leen war war eh, wërsëgal inda rabbim fa seen boroom farihina ñu ngay waay bég bima ataahumullah ci li leen yàlla jox min fadli ci ngeneelam wa yastabshiru mi ngay sàkkoo wut ak mbégte billazina ca ñi nga xam ne lam yàlla yalhaquhu dabaguñu jotaguñu bihim ca ñoom min xalfim seen gannaaw ndeke ñi dee nekk biir bàmmeel bu ñu amee teraanga bëgg nañu seen mbokk yi tamit teel ñoo fekk si leen ci teraanga boobale ah ala xawfun de tiitaanga di leen war ca la wala hum du caaga ñoom yax duna ñu am tiis ca lay dëkk hisib la leen ah am yàlla na yàlla fay leen yàlla na yàlla dimbale leen yàlla bu yàlla tas yaakaar yi lu ngeen xacc yàlla na jagañ lu ngeen dàq yàlla na sori suñu mujjug baat yàlla na laa ilaha illallah muhammad rasulullah